اللهم صل على سيدنا وسلم ولقاء العالمين وعلى اخر الاخر والاخر واقم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يفقهون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنهم يمتون في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم مؤمن وهم لا يرجعون وكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف افاهم كلما اضاء لهم حفيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضهم ما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عضلائهم من بعد ميثاقهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم ويحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا واستوى إلى السماء تستوون سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أولم نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تسجنون وما كنتم تكتمون wa iz qulnaa lil malaa'ikati usjuduu li aadama fasajaduu illaa ibliisa abayya wastakbara wa kaana minal kaafiriin wa qulnaa yaa aadamu uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kulaa minhaa wa kulaa minhaa ragadan haysu shi'tumaa wa laa taqrabaa haadihi shajarata fatakuunaa mina az-zaalimiin فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا بثوبنا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم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 atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un ya bani israila اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أنمت عليكم وعني فضلتكم على العالمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu xaree xare yi ñeen na fi leewoon juróom-ñaar fukki xare yoo xam ne lii ay njàngal la lii ay xare la xare boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo takk ak boppam jóg dem kooku xare lañu koy tuddee su fekkee dafa yónnee nag te demul loolu la ñuy wax njàngal boolem xare yeeg njàngal yëpp juróom-ñaar fukk lañ de sallallahu alayhi wa sallam arab yëpp dugg nañ ci lislaam foofa lay bind nag ay téere di ko yónnee ci buuri àddina di yónnee ay ndaw di leen xoo ci diine lislaam ndaw lu mu mës a yónni ci réew itam booy àgg ci réew ma rek daal di lakk lakk réew ma te kenn la ko jàngale kooku ci mujj saatam la bokkoon sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> ba nga xamee ne loolu am na nag réew yu bari dugg nañ ci lislaam ci soo fi leetaram yooyu nga xam ne moom la daa yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw boo xamee nag ne ubbi na makka ndax xare fu ne saa yi ñëw jébalu gannaaw ga nag la dem xaj xajatul wadaay de xajatul wadaay gi nga xam ne ci atam fukk la fa xaj de atam juróom ñunant la xebal sidina Abubakar Siddiq ba mu demee dégg rek naax ak albaaw mu ne ndax yonent dafay ñëw sallallahu alayhi wa sallam xara di Ali de mu ne ko dañ maa xolli fan la wala lan mu ne ko déedéet xolli wuñ la fan ma dañ laa yow yaay buur ab aj gi man nag dañ maa yónni leneen rek booba la saaru baraat mu wàcc nag yàlla digal yonent bi ne na firi mboolem kóllëre gu doxoon digganteem ak ku gëmul yàlla dana xam le ne maye fiñ benn yéefar mu aji màkka jullit yi rek ñoom moom xaj yi des ci àddina kaaba gi itam kenn duutu def yaramu neen di ko wëddee ba nga xamee ne loolu am na nag ñi nga xam ne fasante woon nañu ko rek yonent may nañ leen ñeenti weer gannaaw ñeenti weer nag képp koo xam ne duudoo ci biir rek amatu benn wóot rek bu dox sa diggante yàlla ak yonentam de ñett fukki aay ci bopp baraat moom la yéen si dina Aliou si dina Abubakar fu mu taxaw jiite xaj bi def la nga xam ne mooy waru waru garoo kuy jiite xaj sidna Ali taxaw jàng aaya yooyu de yonente yónni na ma amatul genn kóllëre gu dox diggante waaw yàlla ak yonentam ak képp koo xam ne yàlla de kóllëre yi nga xam ne wóoloonte yoon nañ ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñeneen weer lañ leen may gannaaw gi benn wóllëre amatul waaw yàlla ngi xam le itam ne dañ na ci képp koo xam ne yéefar la yonent it noonu amatuñ kóllëre néeg bi itam kéefar dootu ko aj gannaaw ren de kenn dootu wër kaaba gi itam def yaramu neen li nga xam ne moom la kéefar yi ah de loolu yonent bi moo ko waroon a wax du ko waxut nag sidina Ali li nga xam ne moo ko gën a jege ci deret moo war a taxaw wax ko rek tey day ndax du jëf benn jaabur xam benn si gàngare loolu mooy xatam juróom-ñenenteel wi fekk na yaaram dañu soppale woon xat mi ba nga xam ne wenn weer nekkatul ci palaasam de yàlla dafa wax ne bind na xat mi muy fukki weer ak ñaar dale ci tam xaret même ci tabaski de at mu nekk fukki weer ak ñaar la fukki weer yooyu ñaar nag yeneen weer a ngi ci yoo xam ne xaraam lan nañ ci xare de éefar yi sax bu waxtu yooyu jotaa ñu tëral seeni gannaay de dootuñ lokki mooy weeru waaw korite ak diggi tabaski waaw mooy ak diggi tabaski ak tamxaret ak rajab mooy diggi tabaski ak xaj ak tamxaret ak rajab de yooyu daawuñ ci xare de doo xedda di loolu tax weeru toog ba nga xamee ne loolu am na léegi nag yàlla joxe na ndigal julli ñi sañ nañoo xeex ak xeefar yi ci mbooleem weer yi ci mbooleem barab yi de weer yi ñu ji xare yooyu nag xeefar yi mujj gi dañ cee defoon xuruj soo xamee ne jekk nañ ci weeru tamxaret ñu daal ne nañ lokk ci tamxaret gi soppi ko muy diggi muy muy soppi ko muy diggi gàmmu ñu def diggi gàmmu muy muy muy gàmmu su at mi lim war ko nekk fukki weer ak ñaar dootu nekk fukki weer ak ñaar fukki weer ak ñett lay doon fukki weer ak ñaar yi doon cosaan ak maaram bi nga xam ne daganal nañ ko jeeg ak maaram ñu ko feye muy safar taxoon na loolu wàllu bët mi xëy ba nga xam ne buñ daa def xaj itam buñ xajee ci tabaski itam xaj ba du toll ak tabaski bi nga xam ne ci lañ war a xaj de mais mi nga xamee ne fii dinaa Babacar xaj na. taxawuñu xarafa ci tabaski de ci digg yi tabaski ci lañ taxaw xarafa de ci xatam fukk mën a fekk na at ñu wëndeeluwaat ba tabaski weeru tabaski delluwaat ci palaasam tam xarat delluwaatam ci palaasam de moo tax xaj gi noonu te xaj nag sallallahu alayhi muy xajatul wadaa ci xatam fukkeel ma la wax ne inna samaana qad istadaara al yawma kaayati xalaqahu laa yawma kaayati xalaqahu laa yawma xalaqa samaawaati wal ard jamono ji walbati ko aat na ba dellu ci na ko yàlla bindewoon bu xees ba àdduna tàmbalee samp de at mi fukki weer ak ñaar la dale ci tam xaret xem ci tabaski de dëppee jëm yàlla kenn mënatu koo soppali nag mu aj nag aj bi nga xam ne ci la tàggoo te dëgg-dëgg googu aj rek moom moom la aj de li ci ay wax rek yu ci aj yonent bi sallallahu alayhi wa ba muy aj si xajatul wadaa ma nga sangoo ca Madina sol yére xarmalam ñëw ba ci biiru Aliyu sul Hulayfa foofa la jullee ñaari rakkaay xarmal xarmal rek ba mu jullee ñaari rakkaam da xarmal ba ne labbayka laahumma labbayka labbayka laahumma labbayka labbayka laa sharika laka labbayka innal hamda wa ni'mata laka wal mulka laa sharika lak saaba ya xarmalan moom di juróom ñaar fukk ak junne ñoom ñëpp ñu waxandoo ko coow xeet wi de bañ ñëwee mu taxaw Arafa mu tase bésab àjjuma yàlla wàcce ci moom alyawma akmaltu lakum diinakum léegi nag matal naa diina ji dara dootu wàcc farata dootu wàcc xaraam dootu wàcc xalaal dootu wàcc diina ji nga xam ne moo taxoon ñu yónni bi jeex na bésab keroog de balaa ji wàccee sidina Abubakar jooy de saaba yi ne walaay góor gi de moo bari man-man yàlla su fekkee matal na diineem ana lu Babacar bi jooy ci loolu de ndekete yoo Babacar yi na gën a dégg diine ji nga xam ne moom lañ yoon yoon yonent pour mu jotal ko rek jotal ko moo doon liggéeyam ci àddina su jeexee kay kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dootu fi nekk rek loolu la Babacar doon jooy moom la xam kere xareb arafa kere kere taxawaayam nag ci hajji xam yi war gëléemam al baaw taxaw ci jëbalu rahmati waaw te saxaraat ya wax ne ban bés mooy bés bi di ko laaj ba nit ñi defe ne dafa bëgg a soppi turu bés mu ne du bésab tabaski ñu ne ah kay mu ne ban weer ndax du weeru tabaski ñu ne ah ci ban dëkk lañ nekk ñu defe ne def ko bëgg a soppi mu ne ndax du makka ñu ne ah mu ne yàlla xaraamal na dereti jullit ak yaramu jullit ak xarali jullit nim xaraamale seen bés bii tey ci seen weer wii ci seen dëkk bi de bu leen dellu nag sama gannaaw di murtët ñenn ñi di caw jaasi baati ñenn ñi te ngeen di jullit su ngeen ko defee murtët ngeen génn ngeen ci diine bu leen ko def ak ndax jotal naa ñu ne jotal nga mu joxañ ci kaw ne yàlla déggal seedeel na nañ jotal naa delloo si baaraamam ci ñu ne ndax jotal naa ñu ne jotal nga mu ne yàlla déggal na nañ na nañ jotal naa leen taxaw nag keroog koo fa ci taxawaayam Arafa yonentu lépp lu fasoo am ba mu fii mu jëg juddu àddina si tukki yonentu na ko de lépp lu fasoo feeñ ci àddina ci diine ji ci biti ne ji te di nit moo xam ne moo wax man ñetti téeméeri góor nañ ci yëngu yonent tudd na ko tudd ko koy jiite tudd lay mbiram ne ndax lu ndax euh, réer la wala njub la rek ba lay mujj a xew àdduna waaw tukki de Xusaafa tam lu yamaani na ne bu la xewaa rek dañ koy fàttaliku mel ni yow mu euh, sa mbokk mu la fàddu biir ba nga fàtte ko ngeen tase na nga koy xamee rek noonu lañ daa xamee xew-xew yi boo xamee ne agsi na ndax ni ko yonent tuddoon sallallahu ne léegi yéen ci jamono joo xam ne bëri na ay jàngkat jàngkat yi dañuy jëfe ni ñuy jàng da ngeen dem ci jamono joo xam ne ne jàngkat yi danañ bëri jëfekat yi néew ngeen wéy ci jamono joo xam ne ne fay néew ay jàngkat néew ay jëfekat de ne sama xeet léegi mi ngi mel ni garab goo xam ne dafa am meññat te amut dégg suñ demee ba ci kanam dana mel ni garab goo am meññat am dégg suñ demee ba jëm yëg jamono na dafay mel ni garab goo am dëkk amul na ñebe ne sama xeet danañ dem ba mujj mel ni gàtt bu nekk diggante till ak bukki ak gaynde ne woy gàtt ba woy gàtt ba woy gàtt ba ne till ba mooy seedekat yi seede ci tribunal bu ñu seede dëgg dañuy ngeru attekat ba bukki ba mooy xaab yi xaab yi ji dafay atte te du dëgg nger rek ci lay atte de mooy bukki bi gaynde bi mooy buur bi buur bi nga xam ne mooy àtte réew ma itam moom it du àtte ci njub moom it dafay ngeru mu ne woy gàtt baay woy gàtt bu nekk diggante till ak bukki ak gaynde rek yooyu fan jege rek dara la des tamit moom yonente sallallahu alayhi wa sallam lu may lu may wax na ko de gannaaw xajatul wadaa nag juróom-ñett fukki guddi ak benn la dund rek waaw daal di génn àdduna de sallallahu alayhi wa xaj mooy mooy mooy li mujjële yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku bëri ay kaawteef la woon yonent yi seen gëneel ñu ngi aje ci seen i seen i dëgg la yonent bu nekk yàlla may na ko ci mujjisaat loo xam ne képp ku yàlla ko soo jubal da nga ca xamee ne kii moo fi yonent bi yàlla la de te muujisaat moo taxaw taxawaayat yàlla mu ñëwoon ne kii maa ko yónni lu mu wax dëgg la yonent bu yàlla ma sa yónni dana la defal xar baax boo xam ne mboolem borom xel yépp danañ xam ne lii moo waaw ku yàlla yónni wul mënu koo dikke de nga gaarloo ante itam ne lii maa ko def mën a def lu mel nii na ko def de loolu la yonent sañ nag tey wali yi moom sañu ko wali yàlla dana ko jox karaama na am waaye du sañ a wax lii maa ko def ku mën a def lu mel nii wala yu du yëg sax karamaam xëy gisee ñoo koy gis seetlu ko wax ko waaye moom moom du ko gis du ko wax benn wàll yi sañu ta wax ne maa def nangam ana ku mën a def lu mel noonu yonent mooy wax ne maa def nangam ana ku mën a def lu mel noonu rek xalifa bu jëkk ci suuf yàlla teral na ko digal malaaka yi di ko sujjóotal foofu xar baaxem ni malaaka foore ñu ne nañ sujjóotal aadama yonentu yàlla noonu yàlla xaral na ko baax xalaat noonam ya ci bàyyab tuufaan musal ko ci gaal ku duggut ca gaal ga mucc la te moo ko ñaanoon yàlla yonentu yàlla ibrahim Numruud ibnu Kanaana taalal na ko safara joñ ko rafleel ko sànni ko ca biir safara woo machine lañ def bu ko mbëq sànni ko ca de ne kenn mën doon a jege safara woo pour sànni ko ca yàlla ne safara si seddal sama sedd bi jig Ibrahima Ibrahima dugg ca safara soosa mel ni nekkut ci safara rafetaloon nañ ko jibril daal di wàcce indil ko mbubb solal ko yàlla daal di ko balal ay feewle ci biir safara yàlla diwal matt mi taaloon ne na ko lakk mu meññ ay meññet xeeti meññet lu mu bëgg ci meññet rek matt mooma ñu taal moo koy meññ yàlla yabaloon ko ay malaayika ñu di ko wettalee ci sa de na ne bési àddinaam yëpp bés yam nekkoon ci biir safara fa moo ci gën a neex ci moom de kooku yàlla xaram ne ko ay baax yonent yàlla Muusa dajeeg Firawna mbërëm àddina moo xam ne kenn mësa gis ku ni moom yàlla jox na ko ay kawteef yu bari yoo xam ne jàngat na ko ba muy juróom-ñeenti kawteef Isaa yàlla jox ko kawteef mu dajeeg jamonoy mbas ak i feebar yu di jeex ku feebar bu la laalee nga wér ku silmaxa bu raaya say bët ngay xool ku xamee jàngoro ji rëy ji bu la raaya nga dellu mel na la sa yaay ji réewoon dootoo am dara ci gàkk ku dee sax bu ko bëggee dekkal dekkal ko ci ndigalal yàlla de loolu yëpp ay kaawteef la yoo xam ne yonent yi amoon nañ ko daawuda yàlla nooyalal ko dañ ko ñëwul mu di ko mooñ ñu jigéen di mooñee poosam de di ci rabba ay yére yoo xam ne moom la ñuy Souleymane yàlla tàggatal ko ngelaw li du tukki ci ngelaw lay war te booba avion amut bu xëyee dox dox ab weer bu gonantee dox dox ab weer yonent yàlla Muhammad sallallahu a ñëw yonent mi ñëw mboolem kaafir yu ñu amoon yëpp ndekete ci moom lañ ko doon jëlee ci barkeem la boo nag mu gisaatu yonent bu nekk moom mu gisaatam la yàlla dem na ba sant malaaka yi ñu di ko sujjóotal koo koy kenn mënatu sa màgg ba weesu ko yàlla bind ko loxoom wax malaaka yi ñu di ko sujjóotal ma ne yonent moom yàlla ci boppam moo wax ne moom ak mboolem malaaka yi dañu judd ci yonent de saa yu nekk képp ko gëm yàlla yi ñu ngi lay sant julli ci yonent de julli leen ci yonent de sujjóotal aadama leen di yonent yàlla màggat woo xam ne suuf sax nit ñi mën mu sabbaal loolu gën a tumuranke loolu gën a tumuranke de yonent yàlla Muusa yàlla xaraloon na ko baax ba ko nitam ña ñaanee ndox yàlla ne ko dóoral doj yi mu dóor doj wa rek fukki feew de ak ñaar di tëlle ca de te banu Israayla fukki jiit ak ñaar lañ ku ne am sa feew de bopp robinet yooyu ball ci aw xeer itam kéemtaan la waaye daal ndox muy ball di jóge ci doj loolu day bët na ko ba tey waaye yonent moom keroog xareb Tamboo bañ manqué ndox saaba yi fanweeri njune lañ ciy nit si dina Omar ne ko ñaanal mosu ñoo texee di gis ak ñaan ba mu tooyalee yaa nga ball ci diggante baaraamam wi te deere sallallahu alayhi wa sallam maanaam ndox mu jóge ci xeer rey wax dëgg yàlla gis nañ ko ba tey waaye ndox mu ball ci ci jóge ci diggante baaraam diggante yàpp ak caas ndox di fa ball ñi nit di ca naan di ca wax di seeni gëléem waaw di jàpp sa sangu janaba boobu day woy jëkk woy mujj kenn mësu ko ca gis rek am na ngelaw loo xam ne su ko war a bu xëyee dox doxab weer bu a dox doxab weer xanaa loolu ci alxuraan bi nga xam ne yonent bi na ko sànq dem bayti maqadis bi génn guddi dem asamaan yi juróom yaar dem ak kursi ak mustawan dellu si aat mu sax benn minute yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem mujjisaat yooyu yëpp lu ci ab yonent masaam am na lu ko lu ko wedam loo ba noppi nag am na mujjisaat yoo xam ne way jëkk way mujj moo ko mos a de am na mujjisaat yoo xam ne ci am na mujjisaat yoo xam ne ci mbindee fi suuf la feeñ ci mbindee fi kaw presse nañ ko duñ la gëm mukk lu mooy nga xotti weer wala ca asamaan mu def ñaare tartara yaar yëpp daanu ci matta ba jëbelu ab yokku bay si nekk diggante ñaari waaw ñaari weer yi rek fépp def loolu bu ñu waatati yonentu ne ñëw leen waaw saamee ngeen gëm ñu ne waaw mu daal di taxaw wa sayyidina ali ibn abi talib ak sayyidatuna fatimatu doomam bokk asan ak useynu ñaan weer wane toj toj ñaari toj toj ne daanu diggante eh, abi xubaysi nekk ci diggante yaari toj toj yi weer wa def ne seede leen seede leen ñu ne lii njabar la balaa ñëw gëm ne weer wi ci boppam a toj ba nit ñi bàyyi ko ci bitim réew ñëpp ne gis nañu weer wi toj de daanu ji màkka ba subaa xaafida fu nekk ay doxkat bàyyi ko fa ñu laaj leen ñu nañ gis nañ kéem daan gis nañ weeru toj bi waaw daal def ñaari toj toj ñëpp daanu ji makka de ñu ne séerun mustamirun njabar la koo xam ne daal daj na àddina yëpp de moom la yàlla wax na pencam yàlla jege na weer xotteeku na ba noppi ñoom bu ñu gisee kawteef mu gisaat bu yonent bi feeñal ñu ne njabar la de loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko way jëkk way mujj kenn mas la jéem a gaar lu weer wa de ba léegi ni ña xam-xam yu bees yi ñu ngi jéem a yóotu ji weer wa ci dem ci amul benn appareil nag xotti weer woo mu ñëw fekk si ñu ci suuf waaw mu delloo ko mu delloo atam nekkoon waaw kooku day waaw way jëkk way mujj waaw moo ci tudde mu gisaata ko jant bi itam sona benn bés Seydina Aliyu yonent dafa julli takkusaan ba noppi géega ni ci luppam nelaw te moom Seydina Aliyu julleegu takkusaan yonent nelaw xeew ba jant so mu xeew ne Seydina Aliyu ndax julli woon nga takkusaan mu ne déedéet mu ne yow jant bi Aliyu ci topp ak yonent bi la nekkoon de bee julli takkusaan faat na ko delluwaatal ci takkusaan ba Aliyu julli de jant ba ne bu xéer gannaaw bu mu soxoon ne dar dar dar dar ba ñëw ci muxtaaram takkusaan sidina ali julli takkusaan ba noppi jant ba dellu soo àdde yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi nay mujjisaar yoo xam ne ci loxoom la feeñ loxoom lu tedd loolu téye na ci jëmb raay mu sabaan ni ñu ko waxe woon léegi loxoom lu tedd loolu raay na ca battab gàtt ba nga xam ne gitutoon te dafa bekkoor ba mën da wëtti gàtt bu mu maabat ba ca yoonu gàttaay ga ba mu ko raayee rek man xinaat ba daal di fees akam soow de mu rakk nandal sidina Abubakar Siddiq ratt beneen kënd nandal Abdullah ibn Urayqit dabi jëba natt ratt beneen të beneen waaw kënd nandal Ammaar sàmm sidina Abubakar Siddiq ratt nandal waa kër ga yëpp bañ daj mu ratt a naande na saqil xawma yaakaroom surban kuy nandal aw ñu yaa war a mujj naande mu soga naande ratt ndabi kër ga yëpp bañ fees ak meew bu boneen dem métti na de waaw umu maaba bi nga xam ne mooy borom bergene ba jëkkëram fekk ma nga rëbbi woon de mu ñëw ko meew mi fu mu jógee mu ne ko waa jiñ barke la fi ànd de gàtt bi nga gis day mës da jut te xam ne lofañ moo ko tere woon a wëti ceerate soow mii de te ñam ànd ak ñëpp waaw nandal na leen nandal waa kër gi ndabi kër gaa ngi fees ak waaw soow de waaw mu ne ko kooku yonent bi ma dégg ne Makka génne nañ ko la nañ dem ñun jébbalu ji de ñëw fekk ko Medina ñoom jébbalu de gàtt boobu am na fanweeri at gannaaw ba waaw mu judd ak mu judd ñooy am waxtu wu ñu rottee rek mu génne soow de waaw ba ci fitna yi sidina Muawiya sidina Ali waaw ca la gàtt boobu de deere tenqal yonent bi rek moo liggéey loolu tenqal yonent boobu jëmbat na tàndarma tàndarma yee meññ ci même xam de ba nga xam ne Salman Farisi bëgg naa jot boppam yonent daf ko ne demal jot mu dem sangam ne ko ab yowat la bu bon ne ko balaa maa jotoog yow nga jëmbatal ma ñetti téeméeri safar ma bañ meññi ba noppi ma soog laa lu ma lay sox ci alal de mu ñëw wax ko yonent yonent ne lan saar may leen ma njëmbat ku ne dem ci sa tool waaw indi njëmbat de ñu dajale ba muy ñetti téeméeri yonent jëmbat boobu loxoom yëpp ba nawet bay wàccat bu ci ne tagal meññat de lu mooy genn waaw ñu ne genn gi lu ko jot waaw bi moom meññut ñu àgg samram gi du ko jot moom ba meññut sidina Omar reene gii de Omar a ko jëmbat waaw yonent ne lu tax mu ne xaw moo ne da ngay def xar baax dama defoon rek ngay liggéey ma dimbale la de yonent guddi koo jëmbataat ko mu daal di meññ ñu ne Salman demal nag laaj sa sang lu mu lay laaj ci alal mu dem mu ne ko jox ma ñeent fukki dolari wurus mu ñëw fekk yonent ngay amee tuuti ci wurus bu tondoog nenam ganaar mu jox ko ne ko demal mu peese ji ay dolaram mu ne ko lii jëriñ dara ca dollar bi mu ne ko demal rek nga fay ko mu ñëw sang ba peese ñeent fukki dollar am wurus yëpp joxo wooyu yonent joxoon Salman Salman dellu si nag moom mel ni dara wàññeeku jële Salman dal di gore looloo ko goreel tenqal yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam delloo na bët ci Xataada ibnu Nu'maan Xataada ci jàmbaari yonent bi la bokkoon sallallahu alayhi wa sallam keroog xare uut bañ ne yonent xoote na rek waaw mu daal di jëlu rek daal di dem ca xare ba de di xeex di xeex bañ luqi bëtam de waaw ba dorot ci suuf mu for ko ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne koy luqi nañ sama bët gis nga mu ne ko boo bëggee ma delloo ko ji mu mel na meloon boo bëggee ma fay la bët ci aljana de mu ne ko ah ba aljana day ku nekk bëgg na ko waaye dama jëlab féet biig de su ma ñibbee ak benn bët day defe naa du ko neex de delloo ma sama bët moom a gënal yonent delloo ba waaw daal ko raay rek mu mel na meloon xataa def na ne giiru dundam suy wanantit benn bët day wanante waaye boobu moom wanante dootu ko laal de jënqal yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam jënqal yonent boobu nandal na junne yu mar ci seen saafi ndox li am na jinne yu xiir ci seen saafi ndox gara xare xandar wax naa leen ne am na ñetti fan buy roor bu xooree ba ngoon jot du am dogee rek mu jokkale koor ga da jël ay xeer takk takk ko ci biitam de fekk na jaabir ibn abdoulaye yóbbuloo na kenn saa si sëriñ de mi ngi amee itam as mbote mu ñëw ci umu jaafur jabar mu ñëw ci jabaram ne ko gis naa ci yonent xiif boo xam ne daal mënuma ko muñ sama saa si pour fi ma dendoo dencoon nan ko mooñ nga rey mbote fii ñu rënd ko ci rek ñu leer yonent mu lekk des di ñëw ne yonent na nga ñëw yaag ñaar say saaba yaag kenn wala yaag ñaar rek yonent ne ko ñam la mu ne waaw mu ne ci ñoo leen seen mbokk jaabir defal na leen ñam jaabir ne man ñu ma agsi sax ci néew ndax xare bi ñeenti junne lañ yonent xoo na leen ñëpp mu dugg si ne jabaram mu si baam na de yonent xoo na xare bi ñëpp ñu ngi ñëw te ñun saa si bur fii lañ xam ak mbata fii mu ne ko du xamaloon nga ko mu ne mu ne ko rek nga ce bi ñu ci daal leen dem yonent xam na lu xew yonent agsi sallallahu alayhi wa sallam daal dugal loxoom te mooñ mooñ mooñu wax loo xam ne lu yàlla soob solo ko tafaat bi xamut baat yi yonent bi wax mu ne wax na lu yàlla soob daal daal di ne ko wutal ñeneen ñu la dimbale mu wut ñeneen ñu ko dimbale ñuy tabaxi mburu ba gëj gëfee della ci mburu mu ne mbote fi ñu rayoon diit ba rek lañ togg waaw yonent sallallahu alayhi ne doy na waaw diitab mbote soosa bu defee bagaan ba mu fees ak mburu mu tànq ñeex dagg ci biit bi waaw rënde ko ñoom ñëpp ñu lekk ba desal wacc fa yàpp waa mburu ma mu ne xoot leen ne nañ juróom-ñett fukk ba xare bi ñëpp lekk ba suur bi dim leen doon doon de dara wàññeeku ji mbote sa nag waaw waxi noppi kenn laalu ko de yonent ne leen de leen lekk tey lelekat na ngeen xam ne at mi mu jafe la seen mbote soosa waaw ak seen saasi buru soosa tàggoowuñu ak moom di ca lekk di ca lele di ca lekk di ca lele ba ci fitna ji doxoon diggante Seydina Muawiya ak Seydina Ali ca la ko buusam soo sa réere te dañu ñam woo sa ko jeex Abu Hurayrata mas naa am buus soo xam ne ay tàndarma yu néew ci nekk mu ñëw ne yonantu man de lii rek laa am ci dund lu ma dundalee ma kët mu ne ko yóbbul de ci natal sa kët te bu ko nat dugal ca loxoom rek ne ko yóbbul sa mbuus dencal bët bu set nang ci natt njël waaye lu yàgg yàgg nag bul ko natt Abu Hurayra na ne di def li yonent yi dund ci laay njëlu di def li Babacar di dund di def li Omar di dund ba ñu ray Sidina Usmaan te fitna jooja la ko mbuusam sa sa réere moom itam de waaw mu waaw mu soxlaati beneen njël de yonent sallallahu alayhi wa daf daa def buy xebal xare waaw laa bu dem musal leen li ñu yóbbuloo de benn xare nag mu xebal leen te duut lu mu leen jox amul dara lu mu leen jox mu ne dem leen dugal mu mbuur ci sam-sam ñu dugal ko mbuur ci sam-sam rek waaw mu dugal ci loxoom ne takk leen takk mu ne leen dem leen bu leen ko teg fee xiifi leen bañ doxee ba digg bëccëg ñu xiif rek teg ci mbuus ma fekk mu fees dell waa ak kabilem ak sandarma waa ak i daxre ñu lekk takkaar rek tey de moom la ñuy lekk ñoom xare boobu ba dem xare yi ba ñu décidé kenn waru leen a dàqare yonentu daana def sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ni dafay xebal ab séet dana ko may lëf ci gëtt moo am séet bu muy xebal nag bu duut gëtt amut mu ne duyal leen ma ci samsam ñu duyal ko baat ci samsam mu def ci loxoom rek ne ko yóbbul di gëttoo ndaw sa dem dëkk ba yëpp moo ci dàq gëtt ba ñëpp dañ koy ñaan ci gëttam di ko def ci seen waaw gëtt rek te ndax yonent taf li ca baaga bu samsam bi nga xam ne moom la ko xebale woon de muy gëttal mbote suusu nga xam nag ne ci la leyal bi xare ba mu ko jox woykat bi na ne su fekkoon ni du du yónent sa joxe loola waxu moom ba te waaye aw ñay sax ku leen ko toggal du tax ñu suur de yónent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne loxoom def na ko tànkam itam tànkam mooy tànkam nga xam ne néewi woon na di julli bay tànkam néewi moom yonente ba sallallahu banque yooyu mooy banque ba nga xam ne moom lañ naccaloon ca faqiir ba mu leen di oo jëm ci yàlla de lu tax mu nàcce ba mu nàccee nag képp ku nàccati ci yoonu yàlla rek sa deret jooju gëtëg misig goo xam ne aljanna yépp ku nàccut ci yoonu yàlla doo gu mel ni moom moom la la yàlla defal ci aljanna loolu la deret yonent boobu doon faggu tànk boobu moo dalaloon uut kera xare uut ba yonent yéegee ca doj wa doj wa dafa yëngutoo moom mu ne ko tëpp tànk ba ne ko uut dalal kenn nekkul ci sa kaw lu mooy ab yonant ak dëggalaakoon ak ñaari way sayid de dëggalaakoon mooy Seydina Abubakar booba la Seydina Omar ak Seydina bi ñoom xam ne dañ leen di rey de ba mu leen tuddee ñaari way sayid de tànkam yonant boobu mooy tànk bi nga xam ne yàgg naa taxaw junjëm bu mu xare gaañ rang ci gannaawam di dee ngir yàlla mooy tànk bi nga xam ne yàgg naa taxaw ci meeraam gaañ ci gannaawam di leen jiite ñuy ñuy seen borom leen xar kanam ak yeneen itam feeñal na ay mujjisaat xar kanam boobu mooy xar kanam bi nga xam ne ay bët a ngi ci yoo xam ne daana gis gis boo xam ne nit ñi duñ ko gisee biddiw ak jaw saaw bi lu ñuy neex neexi bët juróom-ñaari biddiw nga ci mën a waññi yonent ci daa waññi fukki biddiw ak benn de noonu la dafa gisee nit ñi de xar kanam boobu moo leeroon ba nga xam ne dañ koy jaawale ak weeru badar nda yaa ngi sa sama ne sama pusa ma sama arrière ci sama néeg guddi may bëgg a wuti làmp pour nit ko yonent taxaw ci buntu ba nuyoo rek ma gis pusa ba de ngir leer ak kanamam nga de sallallahu alayhi wa yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam mu feeñal ci mu gisaat yépp su ci feeñalu soon dara lu mooy téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñenn ci jinne ji saaba ku nekk gis na ci moom mu gisaat bu bokkut ak ba morom ma gisoon booy mu doy maanaam doy na itam alxuraan ji nga xam ne ma nga wàcc bàyyi ko ci yàlla de di yërmande ñeel mbindeef yépp di saafara ñeel mboolem mbindeef yépp di téere buñ barkeel barke du yëkkati ku ci mukk féeg téere baa ngi fi ñu di ko jàng rek اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما الفاتح لما